mu doon baabu iyaadatil mariid ci téere bii ñu nekk muy kitaabu iyaadatil mariid wa tashyi'il mayyiti wa salaati alayhi bani mu jeexe e, ci jotaay bii ñu génn ñu jeexaloon chapitre bi nga xam ne moo doon cent quarante-quatre xadis biñ mu jëwoon gis mu ne woon muy xadis neuf cent mu ne woon wa an anasin radiyallahu anhu annahu qaala kaana ghulaamun yahuudiyyun yaxdumu an-nabiyya sallallahu alayhi wa fa marid fani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis bu bees comme niñ koy le muy chapitre cent quarante cinq muy téeméer ak ñeent fukk ak juróom mu ne baabu maa yudaa bihi lil marid baabu bunt maa li nga xam ne yudaa bihi moom la ñuy ñaanal lil marid ki feebar ginnaaw imaam dafa samp bunt bi ginnaaw bi mu ñu waxee ngëneel yi nekk ci seete gu feebar ak digle gi nga xam ne moom la ko sharia daal di digle waaw daldi di jeexale li nga xamante ne nii mooy ngëneel gi xamal ñu tamit ne seete gu feebar boobu du ci biir julli ñi kese dox ba xattaa yéefir yoo xamante ne nii am nañoo ñoom jàmm ñooñu mën nañ leen a seeti tey nag boo seetee ak rawatina jullit ak yéeféer sax koo xam ne faatoogul am na loo ko mën a ñaanal yàlla gindi ko voilà naka noon jullit bi am na loo ko ñaanal léegi nag ñaan yoo yee nga xam ne boo ñëwee ah, boo yorul dara it mooy li ëpp solo ngay indaale muy ñaan waaw boo ñëwee waxtaan waxtaan rafet ñaanal ko ñaanu sunna yi ñaan yooyu nag lañuy indil fii moo tax mu indi fii baa bu ñu war koo mën a takk képp koo xam ne seeti nga ki nga xam ne mooy ab malaat ab jarak ab feebar way way feebar boo demee nga fexe roye sunna bi yonent bi alayhi salaam li nga xam ne moom la doon ñaanal ñi nga xam ne tawat dalee na daboon kon mu ne baabu buntu ma yudaa bihi lil marid buntu bi nga xam ne ci lay wax li nga xam ne moom la ñuy ñaanal ki wopp al imam nag fii e, indiwu fii aaye ci kanamu bunt bi e, waaye dafa dugg directement ci xadiis yi commencé ko xadiis neuf cent un jeexale ko xadiis bi nga xam ne mooy neuf cent neuf voilà muy neuf xadiis neuf cent un deux trois quatre cinq six sept huit neuf neuf xadiis lafal imaamu alxaafizu nawawiyu rahimahullahu tabaraka wa taala indi muy tàmbali xadiis bu njëkk bi muy xadiis neuf cent un an Aysata radiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana idhaa ishtaka al-insaanu ash-shay'a minhu aw kaanat qarhatun aw jurhun qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi usbu'ihaa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi usbu'ihi haakadhaa wa wada'a Sufyaanu bnu Uyaynata arraawi sabbaabatahu bil ardi thumma rafa'ahaa wa qaala bismillahi turbatu ardinaa biriiqati ba'dinaa yushfaa bihaa saqiimunaa bi-idhni rabbinaa muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-haafiz an-Nawawi hadiis bii la njëkk a Allahu akbar maa ajmalahu ma ajmala ma ajmala waaw mooy xadiisu sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala eh, anha wa ardaaha mu ne kon xadiis neuf cent an Aisha bu ngi jële ci Aisha radiyallahu anha anna nabiyya kana yonent bi alayhi salaatu wa salaam de kaana nekkoon na idaa ishtaka al-insaanu ash-shay'a minhu bu dee daa am ku ñëw di ko jàmbat na ko lii sama lii mooy metti daa am lu metti ci man aw kaanat walla bokk waajoojee xarxatun aw jur xarxa aw jur e, xaw nañoo niroo waaw mooy li nga xamante ne nii e, ab góom waaw wala loo xam ne lu ko xosi wala loo xamante nii nit ki da koo daj ci yaramam muy lu metti loo xam da koo dal lool nag ci ay góom lay doon xeetu góom la ay égratignure yoo xamante ne walla mu blessé wala mu nekk loo xamante ne nii oh, alhamdulillah ci xeet yi nga xamante ne day dal nit ci yaram bi euh, mu bu ko masoon a dal qaala na qaala nabi waa ji bu mosoo dikkal yoneen saa salaam jàmbat ko loolu yoneen saa salaam day wax mais qaala bi usbu'ihi hakada mooy def la qaala bi usbu'ihi loolu def la dañuy wax usbu'ihi di wax isbu'ihi di wax asbu'ihi waaw musallafatul hamzati la mooy bépp loo xam ne wax nga ko ci rek noonu la bu kenn ne sawaay juum na lu tax mu ne usbu' ni naan la loolu la isbu' asbi' yooyu Euh, lu lu dox la day jàll waaw kon euh, loolu bu ma soxna daal kenn euh, moom nit ki am loo xamante ni daa génn ci yaram nit comme mu am baasuur wala jàngoro goo xamante ne nii daa génn ci yaram wi ah wala loo xam ne mel ni ab lakk-lakk wala al jurxul mooy blessure da doon def ak baaraamam jël baaraamam moom yonent bi saa bi nga xam ne moom lay sàbbaale moom la ne hakaza mu ne wa wada Sufyaan ibn Uyayna mu ne Sufyaan ibn Uyayna di mime mooy di def li wane ni ko yonent bi saa saam doon defe ar-raawi mi solo xadiis bi sabbabatahu bil ard mooy baaraamu sàbbaal bi bi muy sàbbaale mu daal di koy teg ci suuf summa rafa'aha ginnaaw gi mu yëkkati ko ne yonent saa saam la ko doon defee waqaala yoneen saa saam tekki ne bismillah ci turu yàlla da la ñuy jaar ci turu yàlla la ñuy barkeeloo di ci daar turbatu ardina waaw suñu pàkkub suuf mooy li nga xam ne mooy suñu suuf sii waaw am nga al ard mooy suuf si mais turba mooy li ci kaw wa ju'ilat li al ard masjidan wa turbatuha lana tuhura voilà mooy suuf si rek la ci bëgg a wax mooy suuf si waaw mu nekk moom pàcc bu loo xamante ne nii turbatu ardina suñu bëniitu suuf si suuf si bi riqati baadina boo ko booleek li nga xamante ne nii mooy eh, eh, loru kenn ci ñun lor nag bu ko wolof waxee mooy tifli waaw lenn mais bu tuuti loo xam ne day jël tooyal ko ci làmmiñ bi jël ci baaraam bi toola toolal ko ci mu ne loolu de buñ ko defee yushfa bihi saqimuna waaw bees na ci wérale des na ci wéré des na ci wéré ñi nga xamante ne ñooy ci suñun way feebar yi waaw noonu la ko al imaamu daal di indee waaw mu ngi noonu mooy suuf si bi riqati bi riqati baadina turbatu turbatu bismillah turbatu ardina bi riqati baadina ah mu ne loolu de yushwa bihi saqimuna am na yushfa bihi saqimuna nga xam ne loolu day nekk lan alal euh, majhul waaw yushfa am na yash eh? am na nga xam ne bu boobaa moom day nekk lan day nekk euh, mooy xamuñ ki def mais xam nañ ne borom bi mooy wéral quand même <laughs> waaw borom bi wéral buñ la dee yushfa it mooy borom bi Allah mi nga xamante ne moom mooy ash-Shafi bi nga xamante ne moom mooy wëral loolu am na muy yushfa am na tamit li yushfa saqimuna li dool li ci ab li li yushfa saqimuna kon am nañ yushfa am na waaw bu boobaa kon lil majhul la am na tamit boo xamante ne nii euh, yàlla yash au lieu de yu ya waaw muy saqima naa bu boobaa saqima naa voilà mooy loolee bi faj li nga xamante ne ni mooy dañuy nattale fa'il bi euh, bu boobaa saqima naa mu ngi noonu kon loolu lu ama am solo la léegi kon mu mu ne muttafaqun alayhi euh, hadith bi al imaamul Bukhari non des na bi riqati yushfa bi asaqima bi izni rabbina ci suñu ndigalu boroom waaw mooy loo xamante ne paj du mën a am lu dut ci ndigalu boroom bi tabaraka wa taala léegi nag kon mu ne muttafaqun alayhi al hadith bii de al imaamu al buxaari naka al imaamu muslim abul xusayni rahmatullah solo léegi nag kon laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom donga ko solo ñu ne la déedéet hadith bii de al imaamu Ahmad jiitu woon na leen ci naka noonu al imaam Abu Dawud solo ko ak al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al jamii al imaam al ci ñaari boobu la ko indi eh, eh, ci kitaabu tibbi voilà. ci après mu dajale fi haddathani mu ne nañ jël benn haddathani Sadaqatu ibn al-Fadl mu ne haddathani nettali na ma man dong Sadaqatu ibn al-Fadl di Sadaqatu ibn al-Fadl Abu al-Fadl al-Marwazi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbarana ibn Uyayna mooy Sufyan bi mu waxoon sànq ne moom Sufyan ibn Uyayna mu def wa wada'a Sufyan ibn Uyayna ar-rawi sababatahu bil ardi thumma rafa'aha mooy Sufyan ibn Uyayna moom laan akhbarana fadala euh, euh, sadaqa mu ne axbarana ibnu Uyayna muy Sufyaan ibnu Uyayna ibnu abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaahum Abu Muhammad al-Kuufi al-Makki rahmatullahi alayhi an abdi rabbihi ibn Sa'iid mu jële ko ci abdi rabbihi ibn Sa'iid gis nañ sàll moom ni gis nañ ko fan yële muy abdi rabbihi ibn Sa'iid ibn Qays ibn Amr al-Ansaari an-Najjaari al-Madani al-Basri rahimahullahu ta'aala an amrata moo ko jëlee ci amra bint abdirrahman ibn sa'd ibn zurara radiyallahu ta'ala anil jami' mu daal di koy jëlee an aishata hmm? mu jële ko moom bay baay ñoroon ay saxaaba mais moom nekkul woon ki nga xam ne mooy saxaaba saxaaba bu jigéen moom amra radiyallahu tabi'iyya bu mag bokk ñi gën a mag ci eh, taalibey saxaaba yi radiyallahu anha an aishata mu jëlee sayyidatu aisha bint abi bakr siddiq Abdallah ibn Abi Quhaafa ibn Aamir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashiyya at-Taymiyya al-Makkiyya al-Madaniyya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne léegi moom mu ne moom mu ne eh, annahu annaha qaalat kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama eh, yaqulu fi ar-ruqya turbatu ardina wa riqatu ba'dina yushfa saqimun yushfa saqimuna bi ni rabbina dii dane yeneen saasam doon wax ci ruqya mooy am paj ak mocc bu doon mocclu bu doon mocclu da doon wax da doon wax bu doon mocc bopp bu doon mocc di faj ku feebar ah turbatu ardina ay suñu bënitu suuf si suñu suuf pàkk bi suñu suuf si wariqatu ba'dina ak li nga xam ne mooy loru kenn ci ñun mooy ci tifli ci kenn ci ñun yushfa saqimunaa dañ ciy faje suñu way wopp bi idni rabbinaa ci ndigalu suñu boroom al imaamul Buxaari nag eh, beneen bi nga xam ne ci la ko ëndi boobu dane haddathana Ali ibn Abdillah muy Ali ibn Abdillah ibn Ja'far sëriñam bu mag bi ibn al-Madini rahimahullah al-Basri qaala mu ne akhbarani mu ne haddathana bok moom ki nga xamante ne ni kan moom na ko Sufyaan muy Sufyaan li nga xam ne moom lañ gis sànq ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali Abu Muhammad al-Kufi al-Makki qala haddathani Abdu Rabbi ibn Sa'id gis nga bale an Amra ah, radiyallahu anil jami' an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yaqulu lil marid voilà mu ne neen saasam nekkoon na di wax ki nga xamante ne mooy aji wopp la waaw eh, bismillah turbatu ardina bi riqati ba'dina yashfa saqimuna bi idni rabbina bismillah turbatu ardina bi riqati ba'dina yashfa saqimuna bi idni rabbina bismillah turbatu ardina bi riqati ba'dina yashfa saqimuna bi idni rabbina tanta nag eh, eh, riwaaya bi nga xam ne mooy kaddu yi imaamu Nawawi indi loolu al imaamu Muslim Abul Husayn moom moo ko solo noonu mu ngi koy ni kitaabu salaam baabu istihbaabi ruqya mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Zuhayr ibn Harb wa ibn Abi Umar wal lafzu li ibn Abi Umar voilà ci ñetti sëriñam la ko jëlee wal imaamu Muslim Abul Husayn mu ne haddasanaa mu ne xabaare nañu nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usmaan ibn Xawaasi al-Absi mawlaahum al-Kuufi al-Waasiti al-asl rahimahullahu ta'aala wa Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad al-Baghdaadi Abu Xaysama an-Nasaa'i rahimahullahu ta'aala wa ibn Abi Umar mu ne ibn Abi Umar di Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani wal-Haafiz al-Makki rahimahullahu ta'aala mu ne wal-lafzu li ibn Abi Umar kaddu yi may indi nag sama sëriñ bu mujj bi di al-Adani di ibn Abi Umar al-Makki moom mooy ki nga xam ne ci moom laa ko jële qaalu ñoom ñëpp nee nañ haddathana Sufyan ñu nekk leen nettali mooy Sufyan di Sufyan ibn Uyayna min gis nañ an Abdi Rabbi ibn Sa'id an Amrata ñoom ñëpp gis nañ leen sang an Aisha gis nañ ko sang radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana idha shaka al-insanu shay'an aw kanat bihi qarha aw juuxun qaala annabi sallallahu alayhi wa sallam bi isba'ihi hakada waaw après mu ne eh, wa wada'a Sufyaan voilà mu ngi nii mu ngi nii fii loolu loom leen di fii Allahu akbar voilà mu ne qaala Sufyaan mu ne Sufyaan nee na hmm? Ah, wa wada'a Sufyaan sabbaabatahu bil ardi thumma rafa'ahaa bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfaa bihi saqiimunaa bi-izni rabbinaa mu ne qaala ibnu Abii Shayba yushfaa wa qaala Zuhayr liyushfaa saqiimunaa kon mu ngi noonu eh, nii la ko ëndee hmm? kon gis nañ ne al imaamu Sufyaan moo doon leeral naka la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon defe kon ginnaaw taxrij bi nii hadith ah, euh, bi al imaam al xaafiz di lëkkaale mag suñu buntu mooy leer na lan la ñuy ñaanal ci feebar yeneen saa salaam bu nit ma soon a wopp ñëw di ko jàmbat dara lii la doon wax bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyashfa bihi saqimuna bi idni rabbina wala saa yu salli bi bismillah turbat wardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi idni rabbina voilà kon al euh, loolu mooy lii tut ci turu yàlla paj ci turu yàlla lañ koy defe du ci turu say saytaane ak maaman yi nga xam ne mënuñu tuus waaw <laughs> waaw ñu dañ lay gën a dugal rek ñoom moom ñoom moom ay tuppatal yu yées lañ te buñ la xasee ne ciix bala nga cee mucc tey nga am problème waaw paj ci turu yàlla lay jaar bismillah waaw ci turu yàlla da ngay mocc sawaay ci turu yàlla waaye bu fi ëwal nit ay ëw yoo xamante ne nii ay turu jinne nga koy ëwee nga leen di wax ak yow yu fi caaxaan yooyu loolu fajoo leen de waaw da leen di gën a dugal da leen di gën a nag te loolu lu garaaw la kon bismillah ci turu yàlla waaw ci ngay tàmbalee te ci ngay jaar ngir mën a faj moom mi nga xam ne mooy ki wàcce li nga xamante ne mooy adda waaw mooy wopp kooku wàcce na daa bu nekk defal na ko dawaa waaw wopp wu ne defal na ko li nga xamante ne nii mooy ah médicament la koy faj waaw bu yàlla defee nag te dogal fekk mu dogal tamit boole ci que feebar ba wole médicament ba mu ko defal mu mu mu mu dajeeg moom dina wér bi iznillah ci ndigalu yàlla waaw ndax mën naa dajeeg moom te du wér parce que ndigalu yàlla nammu nammu yàlla moo àndul ci waa ji wér <laughs> loolu moo tax léeg ngay gis ñu jëlum malade loo xam ne xam nañ ne lii day faj bopp buy métti waaw wax yu meer dar bopp waaw nga jël dar bopp waaw ah, dar bopp en ah, fait xamoo dar bopp benn kii la mooy kii la rek genre paracétamol waaw yoo xamante ne nii eh, Sénégal dañoo gis ci paquet bi dañ cee defoon benn waay boo xam ne dafa téye bopp bi quoi waaw téye ñaari loxo yi la jël téye ko bopp bi maire yi nag moom moom <laughs> moom moom comme que image bi loolu la gis ñoom dar bopp lañ ko doon wooyu ko dar bopp waay waaw <laughs> wan ne bopp bi buy metti bii lay naan ñaata ngay gis yooyu am ku ko naan mu wér te tamit dañ cee def étude yu tax ñu ñu mën koo commercialiser ne lii mën nañ di ko teg ci marché bi te tamit di ko prescrire waaye <laughs> nit ñi di ko naan di am yu ngir am ñoo xam ne dañ koy naan mu gën a yokk seen bos lu tax parce que borom bi tabaaraka wa taala moo sa wala ñu naan ko même ko yokkul jariñu leen dara amul benn effet ci ñoom en tout cas bu positif waaw loolu parce que bi izni rabbina moo ci def waaw ci turu yàlla la ñuy faje bismillah moo tax yonent bay saa salaam ne bismillah waaw boo ko dikkalee daal indil ko jarak mu jël loxoom baaraamam bi usba'ihi waaw wala bi asba'ihi waaw hakada teg ko ci suuf si waaw ah yëkkati ko waaw daal di wax nag ñaan bii nga xam ne am na solo nag waaw waaw kon ci turu yàlla bismillah turbati ardina suñu suuf si yi waaw poussière turba mooy li ci kaw suuf si noonu poussière ba yooyu ah da nga ciy laal ci poussière suuf si suñu poussière suuf sii de moom la ñuy saliibu kenn ci ñun mooy faj li nga xamante ne mooy suñu feebaru kenn ci ñun ci diggalu suñu boroom waaw allahu akbar waaw al imaamu Nawawi nag nee na ci al minhaj nee na nii lañ koy defe mu ne wa maana al hadith annahu ya'khudhu min riqi nafsihi ala asba'ihi ala asba'ihi waaw ala asbi'ihi ala asba'ihi as-sabbaba thumma yada'uha ala at-turab fa yu'allaqu fa yu'allaqu biha minhu shay' fa yamsahu bihi ala al-mawdi' al-jarih aw al-'alil wa yaqulu hakadha al-kalam fi hal al-mash wallahu aalam al imaamu Nawawi mu ne nii lañ koy def mu ne xadiis bi maanaam mooy nit ki day jël tiflitu boppam day def tiflit tuuti ci baaraamam bi muy sàbbaale buy julli daf ko ci kaw ah ba pare teg ko ci poussière suuf si ci kaw suuf si noonu ci poussière bi bu ko defee dina am lenn ci suuf si loo xam ne day takk ci baaraam bi mu jël loolu nag teg ko ci bërëb bi nga xamante ne moom moo am góom bi wala fay metti di ko ci raay fa yamsahu bihi ala al mawdi' al jarih aw al alil ba pare di wax lii bismillah turbat wardina biriqati ba'dina yushfa bihi bi izni rabbina voilà mu ne noonu nga koy def allahu akbar waaw léegi nag euh, moo am benn laaj kon gis nañ kon lii am ñaan la boo xam ne nañ ko jàpp bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi'izni rabbina am na lii yushfa tamit am na waaw loolu la après yow na nga defaale mbir mi lii lii yoneen saa sam lii Sayyidatu Aisha wax jël sa baaraam tooyal ko tuuti ak tuuti sa tiflit laal ko ci kaw suuf si noonu ci poussière bi teg ko fii metti tey wax lii waaw bi izni rabbina am ci yaqin waaw muy jaamu yàlla ju mag mu ngi noonu léegi kon al imaamu an-Nawawi rahimahullah nag mu ne xaalal jum xaala jum ndax ginnaaw kon lëkkaale baa ngoog kon benn ñaana ngoog ci ñaan yi nga xam ne ni ñu ko indil fii ci bunt bi nañ jàpp premier ñaangaloo bismillah turbatu ardina biriqati ba biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi izni rabbina voilà léegi nag mu ne ginnaaw loolu kon première ñaañ nañ ko jàpp mu bokk kon li baabu maa yud'a bihi lil marid amagul nañ ci benn léegi mu ne qaala jumhurul ulama ci al minhaj sharh sahih imam muslim ibn al hajjaj al muraadu bi ardina huna jumlatul ard mu ne nag yeneen saa bii mu ne euh, turbatu ardina euh, poussière suñu suuf loolu mooy boroom xam-xam yi li ëpp ci ñoom dañ ne mooy suuf sëpp waaw suufu Kajoor suufu Bawol suufu Medinatul Munawwara suufu Moscou Moskva suufu États-Unis New York wala Washington wala fi nga xamante ne nii mooy Paris wala fi nga xamante ne mooy Johannesburg wala fi nga xamante ne mooy Botswana wala bi bissau suuf soos yëpp benn la suuf soo mooy suuf si ñu xam rek waaw mooy al ard <laughs> inna ja'alna ma'al al ardi zinatan laxaa suuf soos borom bi di wax ñu ne suuf soosu la te ku nekk fa nga nekk am nga ci dara loolu la yeneen saasaam saam di wax fu jullit nekk am lu koy metti na def loolu tooyal tuuti ci baaraamam teg ko ci suuf sa mu nekk ca kaw poussière suuf soosee ne bismillah turbati ardina bi riqati ba'dina li yusfa wala yusfa bihi saqimuna bi idni rabbina mu ne waa jumhur loolu la ñu wax mu ne waaye nag kene suuf foo di nekk suuf soosu la mu ne waaye qiila ardul madinati la de xaasa li barakatiha aw <laughs> am nag ñeneen borom xam-xam yu ne mbir mi suufu Medina la de <laughs> ah, suufu Medina la laa wax ndax barkeem bu rëy ah. <laughs> waaw daarul habibi la turbatum boobu gële la <laughs> waaw am ñu ne loolu la mais loolu gënu la dëggal waaw parce que yonent sallallahu alayhi wasallam ni def lii nii pour jàngal xeet wi yëpp la ak fu ñu man di nekk dëgg la suufu Medina fu barke euh, sama suufas Lyon bi loolu moom ñaari nit taxawuñ di ci xalaat waaye nag cela ne veut pas dire que man bu ma nee laayoon ci gaynde gi wala toorino loolu manuma ko def parce que il faut ma uti nañ ma tibbal ku ku dem aji wala dem umra na ma tibbal ci ci suufas Medina si déedéet <laughs> loolu ah suuf yëpp la waaw mu ngi noonee léegi nag boroom xam-xam yi am na yu ci al imaamul xaafis xajar di di toxale ci ñoom al imaamul Qurtubi eh, li waral looloo li tax moom looloo yooyu gis naa ne eh, jaru ko quoi <laughs> waaw léegi ak lan mooy xikma bi nekk ci yooyu yooyu yëpp eh, lu boroom xam-xam yi ñoom imaam al Baydaawi rahmatullah alayhim ay imaamul Qurtubi rahmatullahi alayhi alal jamii yooyu yëpp dañ cee wax waaye bon. allah wallahu daal tabaraka wa taala alam waaw loolu daal eh, ngi noonu ak yi nga xamante ne eh, yoom la ñeneen di wax eh, li imaamu An-Nawawi naan at-Turbashti moom nee na al-muraadu bit-turba al-ishaara ilaa qatrati Adam mooy day loolu day suuf si day tegtal mooy euh, Seydina doomu aadama ji fi mu ko jógee quoi mooy xam nga ci ban lañ ko bindee waaw riqati loolu ishaara illa nutfata ne kii ci suuf la ko borom bi binde woon seen maam waaye dafa mujj ngeen nekk man yu toq quoi mais yooyu yëpp euh, ñu mën a dégg la waaye euh, li am solo mooy li nga xamante ne moom leer na quoi waaw suuf su ne la du suufus Medina kese suuf sib la wallahu taala alam alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala